farraqahu ad-Daymaani radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma fi al-baab ath-thaani fi ar-radhaa'il fi fasl fi tafsiil ba'd ad-dawaa'i wa ba'd ar-radhaa'il ثم الوعيد فيهما يا صاحي شدده الرحمن باتضاح kon sëriñ bi ba léegi radiyallahu anhu mu ngi doon wax ci li nga xam ne moom la ñuy fajee ñaari feebar yu garaaw yoo yële muy dégg tël ak gis tël waxoon na la nag kon mbir yépp xamal ne <clears throat> lépp ci borom bee leen moom te na nga xam ne gis nga jaam yi tax ngay gistal bëgg gis leen ma ak déggtal mënaluñ seen bopp dara kon nag waxuma la jaam boo xam ne mënalu boppam dara nan nga yaakaare ne ñeneen ci ci mbindeef yi dinañ leen manal dara ba moo taxoon ñu waxoon na la le sëriñ ba waxoon ne fenn ba waajuram booy dóor a génn àddina radiyallahu anhu ñu naan ko buur yeeg demal ci kii mu ne dew ma fenn waaw ci xaalu li yar kan li abwaabi salaatini waaw <laughs> gisoon nañ ko lillahi alhamdu wal minna kon nag mu ne summa waa na xam ba léegi ngir faj ngis tël ak déggtal kene alwaidu gis nga tëkku gi boroom bi tëkku fiihimaa ci déggtal ak yaa saaxi yow sama àndandoo mooy yaa saaxi bii waaye loru war yi waa saaxi shaddadahu te dañ koo tarxi shaddadahu borom bi taral na mbugal mi mu dig ki nga xamante ne day ngis salaka déggatal arrahmaanu borom bi fees dëll géer mën a bil itti bitti daaxi ci loo xam ne daf koo leeral mu leer nañ waaw waaw booy ngëstal xanaa borom bi waxul ne fa waylun lil musallin alladina hum an salatihim saahun alladina hum yuraa'uun ha ah, wa yamna'uuna al maa'uun est-ce que waxul lool kon nag mu ngoo mooy gis nga tëkku gi mu tëkku ci ngis tël dégg tël ak a foor fa waylun toskare fa waylun xur mbugal fa waylun xur muy bir dari ca biir safara fa waylun malheur fa waylun kukk lil musalliina ñeel way julli ñi nga xam ne yàlla taxut mooy ñan alladiina ñi nga xam ne anshum ñoom an salaatin ca wëllif seen julli seen julli saahuuna dañ cee nekk ñoom dañ ciy yëgadi waaw alladina te ñooñ ñooñ yi nga xam ne hum ñoom yuraawun dañuy ngistal waaw ñooñ la ne ñooñ xur wa nekk safara di bër bëri ñeel la gaa yooyu kon xam nga ne yëgal xamal ngir génn ci ngistal ne borom bi tabaaraka wa taala digg na ci digg yu tar yow sama mbokk nga xamante ne moom ar leeral na ko ci alquran muy continuer mu ne wa mathalu muraa'iyan bi man hawaa jawharatan nafiisatan qad istawaa thamanuhaa ma'a ulufin kathurat fa ba'ahaa bi falsatin qad haqurat sëriñ bi radiyallahu anhu mu ne wa mathalu boroom xam-xam yi joxe nañu misaal waa ji nga xamante ne misaalam waa ji nga xam ne boroom bi dana ko jullil ma waaw hein jullil ma wooral ma jàngal ma alquran ji tadabbur ko tafakkur ko te di ko di ko neexal ngir sa borom comme li ñu ko gise woon ca buntam moom mu jël loolee di ko def ngir mbindee fi ñu ne sawaay daal moo dim Sudays sawaay moo dem alxusari yi sawaay moo di eh, Abdul Basit Abdus Samad ah rahmatullah alayhi mu ne kooku de boroom xam-xam yi misaale nañu ko wala muy utub xam-xam ngir ngistal gaay ngir ñu ne mooy maalikul sa jamonoom mooy suluuki moom jamonoom muy taalif rek di bind waaw waaw rahmatullahi alayhi mu ne kook boroom xam-xam yi misaale nañu ko moom misaalam mooy kan muraayan kiy ngistal bi man xawaa ki nga xam ne dafa am dafa amee jawharatan ak gànjar nafisatan mooy or xeer yu yu yu gànjar yoo xam ne nafisatan yu gànjaru te valeur te cher qad nga xam ne moom tolloo na samanuwaa njëgam gis nga bu ko doon jaay dëgg-dëgg valeuru la mu yor muy pierre précieuse woo bële xeer woo wële comme genre jamaa yoo yële yor te gànjaru nga xam ne gis nga tolloo woon nag maa ulufin ay milliers milliers dinaar yu jeex kasurat yu bari yoo xam ne lim ko day jafe tellement ni te bari waaye au lieu mu dem weccoo lool wooy mu mu bu dee or tailleur laak yooyu ñuy ut or ak yooyu ba dajeeg jamaa bu toll noonu waaw mu am ci xeerul jamaa bu toll di kurpay xam nga loolu ak a cher koom boo ko surtout day bor fële ñoom Botswana wa gaa yooyu ñoomin nabi bi nga xam ne façon jamaa yu bleu yooyu nga xam ne dafa raar nga xam ne boo ko amee de toute façon tedd nga yow waa ji am loolee nga xam ne bu ko weccoo woon moom tedd na ay doomam tedd nañ ci wàllu alal soxlaatu ko bu ko weccoowee waa ji jël ko fa baaha mu jël loo lële jaay ko bi falsatin ceeb fifteen xat xaqurat boo xamante ne nii boo xamante ne fifteen fifteen boo xam ne bul doyee di la xam nga fifteen gis nga li xam naa sax euh, ñi du ñi ñi yàggul tuuti comme sama classe gi <laughs> waaw ah, yàgg naa ngay bon ma yàgg ci jamono ji la ñu bari nag du ñu ko nangoo wax mais man eh, loolu la yàlla def ma wax ko moo am ma ñàkk ko wax moo am kon nag bee boo rek ma wax li am am na façon xaalis boo xam ne ci franc CFA bi boo xam ne boo ko masaane gis mooy du day dërëm ak yii de benn pièce boo xam ne day day day day day day day day mboq day dina day day mel ni doomu taal gris du gris bu ñuul ne bu xaw a clair boo xam ne daanaka boo ko téye da ngay foog ne lii du xaalis dafa woyofa woyofa woyofa woyofa woyof foog naa 15 lañ ko doon woowee. ak am na benn bu ndaw bu sew bu tuuti boo xam ne moom buñ doon def un franc nga xam ne amatul valeur fenn amul fenn fooy dem di ko ji mooy moom nag loolee la jël gis nga lu woyof loola nga xam ne loolu amatul xaalis boobu jaranatul tus xaw ma nag fan la doon fële léeg-léeg nga gisoon ko nga foroon ko kii du dara moom nag loolu la jëlee jaay ko. façon jamaa bleu boobu mel ni kurpeñ bi nga xamante ni toll ni kurpeñ ab sox ah? mu jël ko weccoo ko lool te boo xam ne bu ko amoon mënoon na ci am ay millions en US waaw man na jege sax milliards wala ay cinq cent millions dollars ci ci ci xaalisu réew mi français fa moom mu ñëw jaay ko benn fifteen moom la ko weccoo kat boo xam ne xaqu rek nekk na loo xam ne lu doyat la lu tus kooku xam nga ne kooku xoolal ñàkk gi mu ñàkk rek mu ne nag kii ngistal loo xam ne ngir boroomam la ndax lan la mënoon a am gërëmu yàlla la mënoon a am ci jëf dem ko sellaloon ngir boroomam ah radiyallahu anhum waroon a am borom bi kontaan ci ñoom mu làq ngërëmu yàlla ñoom ñu gërëm seen boroom waaye mu ne ko fi dégg ni dégg waaw ñëw weccoo ko ak lan li nit ñi kontaan ci moom considération ba muy ut ci xol nit ñi ak li nga xam ne mooy wayam wu rafet kooku moo moo kii wa miskin miskin miskin sëriñ bi ne radiyallahu anhu mu ne wa kaana bay'uha bi alfi alfi amkanahu lawla shtidaadu dha'fi mu ne te waaji kat <coughs> waaji def loolu <coughs> mu ne te kat gis nga loolu yamu def mënoon na ko jaayee mënoon na ko jaayee wakaana bay'uha nekkoon na jaayi loolu le bu ko jaayoon ah bi alfi alfi mënoon na ci am ay mili mil ay junni junni ci ay diinaar mënoon na ko am am jàppandi woon na mu amee ko law ci daadu bu dul woon ak taru doofi ak ñàkk xelam ak feebulu ak li nga xam ne moom noonu la ñàkke solo ba tax mu ñëw di ko weccoo euh, ab fiftin ay dërëm ay yoo xam ne du tus waaw waaw mu ñëw ndax taruk feebalam devant wa billadi amkanahu ridal waaw manoon na ko amee lële jàppandi woon na de bu dul woon taruk faiblesse am wa billadi amkanahu ridal qadir la nga xam ne moom moo ko doon jàppandal mu man cee am ci jëfam joo jële yàlla ne koon def ko sellalal ma ko ngir man mu man coo amee rida ngërëmu alqadir borom bi nga xam ne moo natt lépp te mooy dogal lépp bisaan yi ca jëfam joo jële jaay bu ko sellaloon ngir moom dina ci amee ngërëmu borom bi waaye nag mu ne ko fi dégg nag dégg teg ko fee faxtaara bu gënale tànn palaasu ngërëmu yàlla mu tànn fa lan ridwaanal faqiir ngërëmu kan ki nga xam ne mooy ki doyadi ki aaj bi nga xam ne manalul boppam tus muy jaam jaam bu man di doon daal aajowal boromam ngir nekk ci yitte bu rëy ngir boromam aajowoo boromam moom ngërëmu koo kee di jàmm bu boppam dara te aajowoo saa su nee boromam moom la jënd ngërëmam ci ki nga xam ne moom moo moo moo moo moo leen moom ñépp te moom ngërëmam ku ko am mooy lépp du la dara ñàkku la waaw ñàkkoo dara waaw mu ne kon fa kay mu ne nag fa kayfa in abghadahu al-faqiru min ba'di ma sakhitahu al mu ne fa kayfa man de maa ngi laaj Bamba radiyallahu anhu waa fa kayfa ana naka in abghadahu bu dee malgré def al-faqiru ka tax ku ñàkk kële ñàkk xolo am aajowu ci boromam jaam ni moom muy ut ngërëmam jënd ko ngërëmu yàlla waaw man damay laaj bu dee ne waaja muy ut ngërëmam jaam boo bële te ñàkk solo aajowoo boromam da koo bañ min ba'di ginnaaw ba nga xam ne maa saxitahu la ko la ko saññ la saññum yàlla dal ko yàlla ko yàlla mere alxadiiru moom mi nga xam ne moo natt yëpp te moo dogal lépp ndax loolu lay mujje moo taxoon mu ne man yonent bi saa saa ne man sammaa ma sammaa allahu waaw day mujju lam doon ut ca xolu nit ña considération ba du ko am gaay naan ak a soof oh, mu ngi ñëw de sa waay yë nañ ko déglu gaaw mu dem du ko waa nit ñi mere nañ ko waaw léegi loolu la ci am fekk borom bi mu fekk na mu jiitu ko mer mer ko mer gu tar ay waay koow lu muy am waaw lamma daraa lamma daraa bi annahu la ya'malu illa li ajlihi fa daa al amalu lamma ba nga xam ne daraa la xam ne bi annahu ko ne gis nga jaam bi laa ya'malu nekkul kuy jëf illa li ajlihi lu dul ngir lan deful lu dul ngir boppam moom mooy luy dellu ci boppam retour sur investissement li muy def mooy jaamu yàlla jii may def lan doon tagg laa ci mën a amee ci bëtu nit ñi ban tagg laa ci mën a ame ci plateau télé yeeg euh, ak ak ak ak centre de conférence yeeg yooyu ba mu xamee ne moom loolu la boroomam xam ne moom jaamam bii noonu la demee fa daamu sanku al amalu jëfam jëm doon jëf jàng alxuraanam ba julleen ja wooram ba